baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wama kaana limuminin wala muminatin ida qada allahu wa rasulahu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim waman yacsi allaha wa rasulahu faqad dalla dalaalan mubiina kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala li wax li nga xamante ne nii mooy ci laaya fanweer bi ak juróom benn muy wax nag ci beneen nettali ba léegi di wax ci li nga xamante ne ni mooy fonk gi nga xam ne moom lañ war a fonk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak di ko bañ a lor ci soxnaam yeeg waa këram ak di wax yoo xamante ne wax yu tegginawul yoo xamante ne nii kenn du ko wax lu dul koo xam ne mooy ne moom ci boppam dafa dese xam dëgg-dëgg kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog li ko yóbbaale loolu benn la wala mu nekk koo xam ne dafa crédule mooy ne mooy dafa nekk koo xam ne bàyyiwul xel ci li nga xam ne moom lay nettali ndax loolu am na nit ñoo xamante ne ñoom dañuy gis bu ñu gisee ni diw nettali na ñuy nettali te duñu xool sax est-ce que lii ñuy nettali yenu na maanaa wala yenuwul maanaa loolu lépp boroom bi nag di ko tere ci xaqu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa maa kaana li mu'minin nettali bii nag muy nettali mooy lan muy nettali bi nga xamante ne mooy sayyidatu Zaynab bint Jahsh bi gisoon nañ ko nga xamante ne nii moom tuddoon nañ ko ci soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam salaam moom doom la woon ci bàjjenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax Umayma bint Abdil Muttalib mooy yaayu sayyidatu Zaynab bint Jahsh moo tax sayyidatu Zaynab bint Jahsh doomu bàjjanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax Umayma moo ko juróon di doomu Abdul Muttalib comme ni nga xam ne Abdallah miy waajur yonent bi alayhi salaatu wassalaam di doomi Abdul Muttalib waaye baayam Jahsh la tuddoon léegi loolu wax bon euh, presque bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko tuddee Jahsh loolu beneen affaire la mooy ne loolu taxu ñoo jóg kon nag mooy bi nga xamante ne nii gisoon nañ nettali Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la ñuy tàmbali saar bi bi nga xam ne ci la suñu borom di tere li nga xamante ne naan ud'uhum li abaihim mooy seen doom yi bu leen fi ñëw ñëwati mooy euh, doomoo ay nit ne da ngeen adopté ay ay ay nit ba pare di leen woowe naan doo koo xam ne di leen askanale koo xam ne du baayam lool gisoon nañ yonent ma saa saam ko tere te ba ñuy euh, alquran ko waxoon nañ la loolu mooy ci mbiru sayyidatu sayyidina Zayd ibn Haritha radiyallahu anhuma la doon nettali te loolu waxoon nañ ko moo tax du ñu duggaat kan mooy sayyidina Zayd loolu moom xam nañ ko léegi walillahi alhamdu wal minna moom nag bi nga xam ne ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi euh, comme que lim ko defaloon lépp laata laaya ay ay ay ay ahzaab di ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag da ko bëggaloon soxna bi nga xam ne ci la ko bëggal soxna nag mu di koy utal ki nga xam ne mooy doomu doomu bàjjanam muy sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha wa ardaaha daldi dem daldi koy labat la moom nag moom dafa foogoon ne sayyidatu Zaynab radiyallahu anha ak waa këram dañoo foogoon ne yonent bi sa salaam boppam lay labatal ba ba muy na mu nangu léegi nag yonent bi alayhi salaam ne ko déedéet am na sax ci riwaay boo xam ne dana noono yonent bi alayhi salaam bi mu ñëwee leeral na ko dañ ñëw ne ko dama laa bëggoon de damaa bëggoon may la ki nga xam ne mooy sama mooy Zayd ibn Haarisa mii di sama doom jii temps yooyu nekk bu ñoon ne dañoo woon ñu naan ko Zayd ibn Muhammad comme li nga xam ne noonu la ko Mawlaana Ibn Umar waxe woon radiyallahu anhum que ne moom Zayd ibn Muhammad lañ ko doon wax ba ni alquran di wàccee yii nii alayhi salatu wassalaam léegi mu ne ko moom laa la bëgg a may mais comme que Zayd sayyidina Zayd mooy jaam la woon parce que arab waaye nag dañ koo jàppoon def ko jaam ba Hakim ibn Hizam du gisoon nañ ko moo ko jëndoon may ko sayyidatu Khadija sayyidatu Khadija radiyallahu anha may ko yonent bi alayhi salaam dee goreel na ko moom mu gis ne bon waaye man man nga xam ne doomu nekk ci sangu waa Quraysh ñu may may koo xamante ne nii jaam la woon mooy jaam la bu ñu libéré kooku nag affaire boobu nag taxoon moom daal d'accordu ci woon mooy loolu la <laughs> mooy d'accordu ci woon naka noonu frère am ñoom Abdallah ibn Jahsh tamit affaire bi daal mooy bon d'accorduñ ci woon loolu quoi mais waaye Zayd nii nga xam ne jaam la woon démb même bu dee libéré nañu ko ndax loolu dafa newoon mooy comme ni ñoo rek ñun ni ñu meloon léegi nag waaye l'islam loolu dafa xewoon dafa ñëw nag ngir dàjj ko looloo tax nag moom lay wax ci laay yi ñuy gis ngir dàjj lool bu ci kenn dégg naan voilà kon kay lii mooy bàyyi ñu ci ñun ñu ñu nekk wax yow woon ñun ñu nekk lu baax fii ci wolof yi dama daa ah, non non non non Sénégal fan loolu ko bu yàgg du loolu la alquran bi li mu xew dalay wax bi mu xewee nan la ko alquran màbbale dindi ko ba pare bëgg ñi ñëw ci ginnaaw bu kenn melati noonu léegi nag Sayyidatu Zaynab nag affaire bi d'accord ci moom mag geeg ñooñu suñu borom nag yonent mi alayhi salaatu nag daal di koy wax nag ne waaye bii daal di wàcc bi bii wàccee nag ne wa maa kaana li mu'minin ne waa warul ci benn wëy ngëm yàlla bu góor muy ñoo tax borom mufassiruuna yi ñu bari ne kooku Abdallah ibn Jahsh di magu Sayyiduna Sayyidatu Zaynab lay wax wala mu'minatin du caagante ne way ngëm yàlla bu jigéen muy sayyidatu Zaynab bint Jahsh voilà ida qada allahu bu borom bi dogalee nam benn mbir ba ne lii la wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa daal di yëgle li borom bi nam amran benn mbir an yakuna lahumul xiyara jullit bu góor boobu wala bu jigéen boobu le xam ne lii la borom bi nam lii la dogal lii mooy lii la bëgg mu am lii la bëgg mu am yow ngay ut beneen ngay am tànneef quoi di am naan boo tànn naka bañ di am choix déedéet mu ne lool choix boobu ci boppam moo amul ci way ngëm yàlla bu góor bu jigéen bu borom bi ne lii laa namm yonent bare saasaam yëgal ñu ko jeex na min amrihim amul ngay tànn na ci naan boo yow man ngaa def leneen loolu manu la nekk waman yansillah suñu boroom nag tëkku ne képp koo xam ne li borom bi nam ne doxal leen lii xew na yonent bare saasaam jottali nañu ko yow nga xam ko mu agsi ci yow nga ne ko fi dégg di def lu contraire di ko dolool mooy mooy mooy ngay def lu wuteek moom waman yansillah képp koo xam ne daa moyu boroom bi ginnaaw bi mbir yooyu leeree wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam faqad dëgg-dëgg ko dalla sànku na dalaalan ak cànkute mu biinan gu leer kon loolu la te lool lii kese de mooy ñun bu ñu gisee yonent bi alei satu salam suñu borom yi muy xaraamal ne lii dafa xaraam wala lii laa bëgg wo xew yow nga ne man jullit laa waaye contraire bi laay def voilà man sama kër loolu laa fi xawoon mooy de toute façon waaye yow dara fii man géer bu duggee sama kër di nga xam en tant que ñeeño wala man non man ba benn géwél dugg sama kër sama doom du ma ko may mooy loolu nga xamoon léegi suñu borom nee na yow lay wax ah ndax li muy wax nii moom loolu benn la ne la gis nga nag bu borom bi nee lii la. ne loolu baaxatul li ma namm mooy ma ne képp koo xam ne li yonent bi alayhi salaam wax bu ngeen gisee koo xam ne gërëm ngeen diineem ma idaa ra'aytum man tardawna diinahu wa xuluqa bu ngeen gisee yéen ñi yéen ñi may seen doom yi yéen yéen waajur yi bu ngeen gisee koo xam ne gërëm ngeen jikkoom diineem muy dundinam ni muy tënkoo ci njàngaleem l'islam ak jikkoom yu rafet mu ne kooku may leen ko soxna bu ñëwee waxul xool leen est ce jaam la wala du jaam wala boog noo waxuma sax jaam jaam beneen affaire la wala boog bon est ce que ci base sociale bi moom classe bi fan la ci bokk est daa bokk ci kilifa yi wala book daa bokk ci dungur yi di ginaaru yi waxul loolu dane yow xool leen loolu moo tax yonent bi saa saam ne woon tunkaxul mar'atu ci hadith bu siiw boobale dinañ takk te loolu yonent bi saa saam dafa def benn constat dafa seetlu luy am mu wax dañuy takk soxna ngir ngir diineem Euh, euh, mooy fi mu bokk voilà nationalité française la damaa bëgg am nationalité nga takk ko wala bokk waa kii moom mooy na yëkkati sama code parce que femme bi waaye jigéen la boo xamante ne nii moom moom moom daa am carnet d'adresse bu ma ko takkee mooy ne waaye fu ne laa mën a dem ñépp a may fonk ndax moom am ñoo xam ne looloo tax ñuy takk seen seen seen soxna am ñoo xam ne alal ji mu yor parce que c'est une femme friquée femme boo xam ne daa bari alal moo tax mu takk ko mu ne loolu de la seetlu moom yonent bi saa saa ne lii la ñuy takk soxna mu ne man nag bu ma dama leen di jox dama leen di laay biir di leen jox conseil fan kex fan kex bi fa di fa non fan far fan far bi zaati bi zaati diin. taribat yadaak mu ne yow nag man ba ma lay jox conseil yow boo ñëwee bay takk yow jullit bi takkal ki nga xamante ne nii mooy ki am diine ki nga xam ne mooy borom diine ji takkal ko kon nag mbir mi loolu la yow ma léegi nag affaire bi loolu la mooy waxu la ne takk nit parce que daa am alal waxu la ne daa xaraam de takk nit parce que dafa rafet waxu la daa xaraam takk nit parce que bon moom fee la bokk ma bëgg faa am njaboot waxu la daa xaraam de mais dane li gën te moom lay woote saa su ne mooy seetal ki am diine ak kook fu man di bokk nga takkoo léegi nag mooy yow nag bés boo fi ñëwatee di bokk di konte ci ay xeet naan diw mi la moo tax ñu koy may suñu doom way mereg yi ji lan mooy man bu doon ne sax waalo yoo xam ne mooy ne euh, dafa nekk koo xam ne ku yées la jaaykatu bopp day jaay boppam ndaw soo xam ne day jaay boppam wala góor goo xam ne agresseur la di jaay boppam wala ku mel noonu moom man ngaa ne ah moom man sama doom du ko may nit kii lay yàq sa doom koo xam ne jaaykatu jaaykatu sàngara bu mag la nekk koo xamante ne benn baar la yor kekk koo xamante ni daa nekk kuy jaay boppam kooku bu ñëwee danga naan man kii duma ko may sama doom du góor gi ndam daa may mu muy takk kii duma ci d'accord loolu man ma koo wax waaye ay teg ko rek parce que moom fee la bokk walla xeet wee la bokk man xeet wi laa bokk arabe la ma moom noir la loolu dafa xaram voilà loolu la loolu na borom bi di wax ne gis képp koo xam ne borom bi lii la dogal nag loolu la nam képp ak yonent ba sallallahu ñépp nag léegi kenn amatul droit di am di am choix an yakuna lahumul xiyara maa kaana li mu'minin wala mu'mina ida qada allahu wa rasuluhu amran mbir nam mu mbir ne lii la yonent ma ne saa saa digal ñu ko kon an yakuna lahumul xiyara am luñ ci tànn quoi min amri ci seen mbir wa man ya'si mooy ku fa bàyyi léegi la borom ba namoon ne lii de xoole leen nii ndax yooyu dafa war a deñ ndax yéen ñëpp ci aadam ngeen jóge wa aadamu min turab yonent bi alayhi salaam nee na kullukum min aadam yéen ñëpp ci seydinaa aadam alayhi salaam ngeen jóge te seydinaa aadam moom min turab ci suuf la jeex na kon bari yoo doon jeex na mu ne la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illaa bi taqwa te bi ñuy gis suuratul hujuraat gis nañ ko mooy ne amul ab arab yonent ma ne saa saa ma ko wax de ab arab amul lu mu gëne ku dul arab lu dul bu dee ci ragal yàlla lay tegu inna akramakum ki gën a tedd fa yéen la suñu borom wax ci suratul hujurat inda allahi fa yàlla atqaakum mooy ki gën a ragal yàlla boo gisee ku ragal yàlla nag yow bul seet fan la bokk ak ban couleur ndax képp koo xam ne foofu la nekk na ko leer ne taalibe seytaane la ak nu man di tudd ak nu man di tollu ak mu nu ngeen ko man di jaay taalibe shaytaani la mooy am na jikkoy shaytaane mi nga xam ne moo ne woon maa gën kii du ma ko sujootal ñu ne ko lu tax mu ne ndax xalaqtanii min min min naar danga maa bind ci safara moom nga bind ko ci ban kon man gënu moo kooku mooy si raciste yépp waxoon naa la taalibe shaytaane la te kooku nag mooy tamit ki nga xam ne danaan du ma may sama doom diw parce que fii la bokk waxul ne baaxul de waxul ne amul jikko yu baax waxul ne waa ji sàcc la agresseur la jaaykatu boppam la assassiné kat la déedéet moom daal ndax fee la bokk rek moo kaase na ko loolu nag la borom bi ne loolu dafa xaraam loolu la borom bi xaraamal kon nag loolu te jikkoy saytaane la yal ñu ci borom bi daal di musal bi laaya yi wàccee ñu wax ko sayyidatu Zaynab ak sayyidatu euh, euh, euh, abd ah, sayyidna Abdallah ibn Jahsh radiyallahu anhu ma ñoom ñaar ñépp ñu ne d'accord nañ ci kaw noonu la suñu boroom daal di yonent bi sa sa maye ki nga xam ne mooy sayyidatu Zaynab mu daal koy may ki nga xamante ne mooy